wa anhu an abi saciidin radiya allahu anhuma annahuma qaala qaala rasulu allahi salla allahu alayhi wasallam laa yaqcudu qawmun yadkuruuna allaha tacaala illaa xaffathum almalaa'ika wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa nazalat alayhim as-sakinatu wa dhakarahum allahu ta'ala fi man 'indahu rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne moom lañ yemoon ci suñu chapitre deux cent quarante-sept di garab numéro 247 ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin euh, ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre boobu nag mooy chapitre bi nga xamante ne ni euh, moo doon wax baabu fadli hilaq adh-dhikr bunt bi wax ngëneelu jataay yi nga xam ne fa la ñuy tudd turu borom bi tabaraka wa taala di ko fa sant di ko fa tudd ak wan nadbi ila mulazamatiha wan nahyi an mufaraqatiha li ghayri uzr xemmem loo gi ñuy xemmem loo jaam bi muy taqook jataay yooyee ñu xam ne jataay la yoo xam ne ka ngay jataay yooyu mooy borom bi ne ana jalisu man zakarani man maay toogaale ki nga xam ne moo ma tudd kon waaye di tere ngay tàqaleku bi bañ a dem ci jataay yooyu ci loo xam ne amul benn ngànt ci suñu jataay bii ñu génn gisoon nañu xadiis mujj bi jëlaloon nañu ñaari jataay ndax dafa guddoon muy xadis 1447 mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi ta'ala malaa'ikatan yatuufuuna fi turuq yaltamisuuna ahla dikr eh, xadis boobu moom lañ ne woon doon moom lañ gisoon walillahi alhamdu wal minna bi weesu moom jàngat yi kese la woon Eh, walillahi alhamdu wal tey ñu war a jàll xadiis bi ci tegu mu ne wa anhu ngi koy jële ci saxaaba bi nga xam ne moom la jële woon xadiis bi ñu fàttali léegi muy saydina mawlana abu hurayra alxaafid ad-dawsi wa an abi sa'id xadiis bii lañ doon jum bi ñu naan bi ñuy def taxrij bi pas bi passé bi ko jiitu naan fi ñaari saxaaba lañ ko jële xam nga kële dafa al-Amash dafa sikki sàkka xadiis bee doon nañ wax ne si euh, shahida asha ushhidu ala abi hurayra wa woon nag du <laughs> ndax en fait imam muslim da leen a taqale moo dañoo taqaloo ci saxi imam muslim dañoo taqaloo loolu moo taxoon euh, ma jàppoon ne euh, doobu mu kon wa anhu mu ngi koy jële ci moom saydna Abu Hurayra wa an Abi Sa'id ak saydna mawlana Abu Sa'id al-Khudri anhuma qaala gëna ñoom ñaar de nee nañu qaala rasulullahi mu wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa yaqudu du dëju du toog qawmun ay nit yadkuruna taala di tudd boroom bi nga xamante ne moo màgg kawe illaa lu dul ne xafathumul malaayika malaaka yi dinañ leen muur ak seen laaf yi comme niñ ko gisoon ci xadiis bi génn wa xasiyathum rahma yërmande borom bi tabaaraka wa taala daal di leen muur wa nazalat alayhim as-sakina mu wàcc ci seen kaw li nga xamante ne mooy ak dal wa dakarahum allahu borom bi tabaaraka wa taala tudd leen fii man inda ñene fa moom muy ca al mala'ul a'la rawahu Eh, solo na xadis bi muslim al imaam Abul Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi alayhi léegi laaj mu njëkk mi mooy est-ce moom dong ko solo ñu la déedéet Serigne al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo moom ci musnadu Seydina Mawlana Abu Hurayra waaye musnadu Seydina Abu Sa'id al radiyallahu anhuma waaye naka noonu al imaamu Abu Daawud mbokku taalibe moom imaam Muslim ñoom ñaar ñëpp di taalibe imaam Ahmad ak ki nga xam ne mooy seen taalibe ñoom ñaar di al imaam Abu Isa Tirmidhi nakon al imaam Ibnu Maaja al Qazwini rahmatullahi ala al jamii boo seetloo imaamul Buxaari ak imaam an-Nasaa'i ñoo ko solowul buñ ci àndoon mu nekk al jamaa rahmatullahi ala al jamii al imaam Abul Husayni rahimahullah ah, mu ngi ko indi ci kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu fadli al-ijtima' ala tilawati al-Qur'an mu ne haddathana Muhammad ibnu al-Muthanna wa ibnu Bashar mu ne haddathana nettali nañu Muhammad ibnu al-Muthanna di suñu sëriñ di Muhammad ibnu al-Muthanna ibnu Ubayd ibnu Qays ibnu Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri si yowoon ci az-Zamin rahimahullahu ta'ala di sëriñu waa kutubu sitta gane àddina 167 génn àddina 252 rahmatullahi alayhi wa ibnu Bashar ibnu Bashar di Muhammad ibnu Bashar moom la ñu naan moom lañ mën a xam ñoo bokk at mu ñu gañ àddina ñoo bokk at mu ñu génn bokk presque ay sëriñ ak ay taalibe bokk fuñ dëkkoon muy Basra rahmatullah alayhi muy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ay xarit la ñoon ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz siyo woon ci Bundar rahmatullah alayhi comme que le rek 167 la gane addina génn addina 252 rahmatullahi alayhima qaala mu ne nettal nañu ñu ne haddathana ñoom ñaar ñu ne nettal nañu Muhammad ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri moom siiwe woon ci Gundar rahmatullah alayhi gane àddina cent dix génn àddina euh, am nañu ne bon cent dix na euh, génn àddina cent quatre-vingt-treize am nañu ne cent quatre-vingt-douze am nañu ne cent quatre-vingt-quatorze wallahu ta'ala alam siiwe woon moom mooy ci Gundar rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Shu'batu mu ne ki leen nettale mooy Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki gane àddina la entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept mais mu ngi génn àddina cent soixante temps yi daa mel damay ñëw rek ne génn àddina entre quatre-vingt yi non non non quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept ci la wuute yi am am ñu ne quatre-vingt-deux la juddu am ñu ne quatre-vingt-trois am ñu ne quatre-vingt-cinq am ñu ne quatre six am ñu ne quatre-vingt-sept loolu moo tax ñu naan léeg-léeg ma juum naan génn àddina non gane àddina génn àddina cent soixante l'an 160 nekkoon ki nga xam ne mooy amirul mu'minin di Shu'batu ibn al-Hajjaj mooy ki nga xam ne ca Iraq mooy ko fa njëkka luñ ñëtu li nga xam ne mooy góor ñi ngir défendre sunna ndax daa bari ay kàccikat voilà ak ñoo xam ne dañuy nettali loo xam ne de teguñu ko fen lu dul li nga xam ne moo féete kaw seen gémmiñ gi wal iyaazu billah di amirul mu'minin Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn Ward al-Ataki Abu Bistam rahimahullahu <coughs> ta'ala mu ne sami'tu <coughs> qaala mu ne sami'tu am Shu'ba dégg naa Aba Ishaq yuhaddith mu ne dégg naa Aba Ishaq di Amr ibn Abdillah ibn Ubayd di as-Sabi'i al-Kufi maamu ñoom eh, Israaïl rahmatullahi alayhi gane àddina l'an vingt-neuf génn àddina cent vingt-neuf centenaire rahimahullahu ta'ala Eh? qaala mu ne moom mu yu xaddis muy nettal an al Aghar abi Muslim muy nettal di jële ci kuñ naan al Aghar abu Muslim daal Aghar abu Muslim al madaniyu wàccoon fi nga xam ne mooy Kuufa eh? ñii ne noo al Aghar ibn Abdillah la mais al Aghar abu Muslim la al madaniyu rahimahullahu tabaaraka eh? wa ta'ala kon mu ngi noonee sauf que bu ko jaawalee am na beneen al Aghar al imaam al xaafil ci at-Tahdhib mu ngi koy wax waaw <laughs> eh? Eh? Eh, moom mi al imaam ci al al Hajar mu ngi wax ni li nga xamante ni ismul agar ñi ñi def def la daa bari mu ne bokk na ci Abdul Ghani ibn Sa'id mu ne te jiitu woon na at yi mu ne wa zaada mu wahmu maa <laughs> léegi mooy comme que xaafis yu mag yi ñoom ñoo juum ci al-Agharni léegi nag mu yokkati def def la gi geneen def def la vazaama moom ndax mooy Abdul Ghani ibn Sa'id lay wax mais moom euh, jiitu woon na ko ak at-Tabarani mais moom bi mu ñëwee moom daa yokk mbir mi rahmatullah alayhi ma def def léegi ñeneen def def le fa zaama anna ismal aghar muslim mu ne euh, euh, turu al aghar mi muslim la au mu ne abu muslim mu ne moom muslim la wa mu ne dàkkantalam abu abdillah moo tax sànq ñu naan waqil al aghar mooy ibn abdillah loolu la imaam al wax nii surtout ñi nga xam ne ibnu sax mooy doom gi mais ñi ko dàkkantale mu ne wa kunyatuhu dàkkantalam mu ne abu abdillah fa axtaa moom nag Abdul Ghani mu daal di juum foofu fa inna al aghar ndax al aghar alladhi yubna aba abdillah ismuhu salman mu ne al aghar mi nga xamante ne dakkantalam mooy abu abdillah salman la voilà salman la tudd kooku <laughs> waaw laa muslim tuddul muslim tuddul muslim kooku salman la tudd mu ne wa tafarrada bi riwayati an ahlil madina te moom dafa wéete di solo ci waa ahlul madina waa madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne wa amma hada kandaal aghar bi abu muslim nii kanta boo wuute nakkee fa innama rawa anhu ahlul kuufa kii ñi solo ci moom mooy waa ahlul kuufa waaw waa ahlul kuufa ñoo solo ci al aghar mi gisoo aba ishaq as-sabi'i al-kufi waaw moom mooy ki nga xamante ne moom moo jële ci moom waa Kufa ñoo jële ci moom wa ka annahu ishtabaha mu ne nag boo gisee al Abdul Ghani ne dafa mel ni dafa jaxasoo alayhi tabara ala ka annahu ishtabaha ala Tabarani bi Muslim al Madani shaykh shaykh li Sha'bi mu ne imaam at-Tabarani mi nga xamante ne moom itam def def la woon na ci mbir yi mu ne daa mel ni moom li ko li ko lëntal ci affaire bi euh, mooy muslim almadani koo xam ne muslim la nekk tamit sëriñ ci Shu'ba <laughs> yarwi aydan ndax moom day solo tamit an abi hurayra lakin la yulaqab bil aghar mu ne moom itam day solo ci abu hurayra waaye kenn datu ko dàkkantale al aghar de wa amma abu muslim hada fal aghar ismuhu la laqabu mu ne kanta abu muslim nii ñu nekk suñu hadis bii moom fal agar agar al agar loolooy turam du dàkkantalam <laughs> voilà loolu la mooy boo ko jaawaleeg Salman Salman moom Salman la tudd waaye dañ koy dàkkantalal agar alors que ki al agar la tudd di abu muslim dàkkantalam di abu muslim <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam kon al eh, eh, sayyidina Euh, kii euh, Abu Ishaq as-Sabi'i muy nettali an al-Aghar abi Muslim annahu rahmatullah ala al-jami' annahu qaala que moom nee na moom nag al-Aghar Abu Muslim al-Madani rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko voilà <coughs> waaye ci taabi'iina yi la jële ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu wa arda Shu'ba doon na wax ne rahimahullah kaana min ahli al-Madina wa kaana Aba Hurayra wa Aba Sa'id waaw mi ku doon jàngale la nettali di jàngale ci waa Medina ku ñu xamoon la nekk na koo xamante ne nii daje na ak Seydina Abu Hurayra ak Seydina ki nga xamante ne mooy Abu Sa'id radiyallahu anhu maa te ñoom ñaar la jëlee xadiis moo naa moom naa nil agar abi muslim annahu qaala nee na ashhadu maa ngi seede ala abi hurayrata wa abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhuma annahuma shahida ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala la yaqudu qawmun yadhkuruna allaha azza wa jalla illa haffatuhum al-malaa'ika wa ghashiyatuhum ar-rahma wa nazalat alayhim as-sakinah wa dhakarahum allahu fi man 'indahu Allah kon nii mooy li nga xamante ne nii noonee la ko indee mu ne maa ngi seede ci ki nga xam ne mooy Seydina Abu Hurayra ak Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu te ne ñoom ñaar nañ ma seede nañu di jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ke ne moo ne laa yaqudu du déju du toog qawmun ay nit yadhkuruna allaha di tudd turu borom bi tabaraka wa taala azza wa jalla magga na tedd na illaa lul hafathumul malaa'ika malaa'ika yi nañ leen muur ak seen laa fi wa ghashiyatuhumur rahma yërmande gi daal leen wër wa nazalat alayhim as-sakina dal gi daal di wàcc ci ñoom wa zakarahumullahu borom bi tudd leen fii man inda ñane fa moom léegi kon hadis bi nii la ko al imaamu muslim abul husayn daal di indee euh, euh, moo imaam ne muslim hadis bi moom hadis boo xamante ne dañ koo tam wax naa la moom la imaam muslim jëkk indi hadis boobu dañ koo gisoon lu niroog lii muy xadis boo xam ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy xadis deux cent quarante cinq chapitre vingt-neuf baabu qadaa hawaa'ijil muslimiin xadis ba ñu gisoon ñaareelu xadis ba ca buntu boobee waan abi hurayrata radiyallahu taala an an nabi sallallahu alayhi wasallam te fàttal nañ ko jotaay bi ñu génn bi ñuy gis masala yi euh, mooy mu ne an nabi sallallahu alayhi man naffasa an mu'minin kurba min kurabi dunya nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi fi dunya wal akhira wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal akhira wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala allahu lahu bihi tariqan ila al-janna wa majtama wa majtama nag daari ñëw ok wa majtama'a commencé nag di dikk fii lii nag mooy li nga xamante ne mooy li ñu gisoon waaw mu ne wa majtama'a yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ta du dajaloo xawmun ay nit fii baytin ci benn nit min buyutillah ci néegu yàlla yi muy jàkkay taala yu kawe yi te màgg bu kawe bi ta moom borom bi kawe te yéegut yatluuna di jàng kitaaballahi téereb yàlla bi watadaarasuunahu ñuy koy jàngalante te xam-xam ya ca ne xuut xuut yaag nañ koy jàngeek fiq ba ca nekk xam-xam yoog yooyu illaa ak qiraat yi illaa lu dul nazalat dina wàcc alayhim ci ñoom as-sakiinatu dal gi wa ghashiyatuhumur rahma yërmande daal di leen muur wa haffatuhumul malaa'ika malaaka yi daal di leen euh, muur ak seen laaf wa zakarahumullahu fi man inda après ci la tawoon wa batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu xadis boobu nga am noo doon xadis numéro 36 ci al arba'in ñun ñu gisoon ko xadis 245 côté boobu moo nekk ni <laughs> bu dee Seydina Abu Sa'id bu dee côté Seydina Abu Hurayra kese mooy xadis bi romboon na bu dee côté Seydina wa mawlana Abu Sa'id mooy day dóori ñëw ndax moom version am ñu ngi koy dóori gis voilà loolu moo tax euh, xadis bii nii euh, waxoon nañ foofu lañ ci doon wax Eh, te yow mii nga xam ne yaay fay xam nga mbir ni muy demee <laughs> waaw mooy lépp loo xamante ne nii waxoon nañ ko fa luñ ci waroon a wax waxoon nañ ko foofee lañ lay wax moo tax hadith bi dafa romboon ki ci yokk rek mooy Seydina wa Mawlana Abu Sa'id voilà voilà mooy côté bii laa la wax mais pas leneen bi imam Muslim da leen taqale ndax imam Muslim rahimahullah xam nga wax naa la deful buntu yi kitaabu az-zikr wa du'a wa tawba wal istighfar bi nga xam ne moom la leen ci suraay de baabu fadl ijtima ala tilawatil qur'an wa ala zikri hadis bi ñëw moo doon hadis bi ñu fàttali léegi deux cent quarante cinq ci Riyad bi man nafasa an mu'minin kurba lool Seydina Abu Hurayra après mu teg ci hadis bii muy bu al-Agharbi Abu Muslim ne annahu qaala ashhadu ashhadu bok wa abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma annahuma shahida anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala annahu qaala laa yaqudu qawmun yadhkuruna allaha azza wa jalla ñaar yooyu la dajale te imaam an-Nawawi rahimahullah ba mu koy sara ñoom la boole woon te lam sara woon lam doon wax gisoon nañ ko voilà di wane ne eh, hadis yi day wane ne dajaloo ci di sikkar di ja di tudd turu borom bi tabaaraka wa taala surtout alquran loolu daa nekk loo xam ne lu ñu yoonal la waaw wa fi hada dalilun li fadli al-ijtima' ala tilawati al-Qur'an fi al-masjid wa huwa madhhabuna wa madhhabu al-jumhur wa qala Malik yukrah wa ta'awwalahu ba'du ashabihi voilà mu ne woon ne lii waxoon nañ ko fo hadis bi dalil la ci ngëneelu dajaloo ngir di jàngal Qur'an ci jàkk mu ne loolu mooy suñu madhhab ñun Shafi'i ak madhhabu jumhurul ulama rahmatullah alayhi mu ne waa imam Malik ne dañ ko si waaye nag lenn ci taalibe imaam Maalik mooy Maaliki yi nee nañ non non non suñu imaam sibul lool waa ah. waaw li mu sib du dëgg-dëgg affaire boobu voilà après mu ne woon wa yalhaqu bil masjidi fi tahsili hadhihi al fadila al ijtima' fi madrasatin wa ridatin wa nahwihima insha allahu taala wa yadullu alayhi al hadith al hadith alladhi ba'dahu mooy hadith bii ñu nekk lay wax fa innahu mutlaqun yatanaawalu jamii al-mawaadi' wa yakuunu at-taqyiid fi al-hadiith al-awwal xaraja ala al-ghaalib laa siyamaa fi haadha fi dhaalika az-zamaan falaa yakuunu lahu mafhuumun yu'malu bihi mu ne eh, xam nga hadith biñ la fàttali léegi dane majtama qawmun fii baytin min buyuutillah liñ gisoon deux cent quarante-cinq te moom la imaam Muslim njëkkeen di door teefeg bii ñu nekk foofu da ne du dajaloo ay nit ci benn néeg ci néegu yàlla yi mel ni lool kon daa tënk mbir mi ci lan te ne ci néegu yàlla yi foo mu nekk jàkk xadis bi ci tegu muy xadis bii ñu nekk nag laa xaw qawmun dana rek du ñu dëju ay nit du ñu dëju yazkuruna laaha mooy waxul ne ñu dëju nekk ci ay jàkk dalaa bëgg wax si kar si moor imaamu Nawawi ne la loolu dajaloo di jàngalante alquran di jàng al alquran wala di ko jàng ensemble ñoom ñëpp comme liñ la waxoon ne moom la Euh, marocain yi euh, hafizahumullah wa rahimahum di def en tout boo gisee seen chaîne boobu as-sadisa liñ koy teg bari na voilà daanaka boo ko xool léeg-léeg ñu tegal la euh, avant julli wala après ay tàkkusaan yooyu jekk rek teg benn ci jàkkaay Maroc yi ñoo xam ne dañuy kuréel naa la comme ñuy kuréel xasida yi noom noonu la ñuy kuréel alxuraan yi te ñoom ñëpp a mokkal dañuy toog waaw wër waaw te joolu jàkka yu bari lañ koy def man la ni mbir moo xam ne mu siiw la ci ñoom loolu lañ lay wax ne loolu sunna la kenn manu la ne du sunna lii nii lay wax moom la imaamu Nawawi di wax ne loolu dañ koy jànge ci xadiis bi que ne loolu mën naa nekk waaw ndax majtamaa qawmun fii baytin min buyutillahi taala yatluuna kitaaballah loolu lan la du dajaloo mukk ay nit waaw ci benn ci néegu yàlla yi di jàng téereb yàlla bi li ñu def ñoom du jàn téeréb yàlla bi kan moo leen ci génne amul kenn loolu taxawoon nañ ci waaw a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñépp di ko waxandoo après buñ paree ubbi alif laam miim wala saar bu leen neex taaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ainsi de suite mooy loolu mu nekk lu njàng mu am solo lañ koy defee hafizahumullah wa radiyallahu anhum voilà waaw <laughs> loolu la lay wax ne la loolu noonu mooy seen mazhab mazhabu jumhur euh, euh, voilà léegi mu ne loolu nag du ci jàkka yi kese parce que bii ci tegu waxul tënk ko ci jàkka ji te lee kon dafa nekk taqyid hadith bi nga xam moom lañ fàttali da koo tënk lii nag moom daa ñëw joyal kon li wane ne kon euh, insha allah que ne gi man nga ko am bu dee na ci madrasa lañ nekk fu ñuy jàngalee euh, xam-xam ñuy jàng alquran waaye it foo xam nañ faa dajaloo comme fi nga xam ne fa la ñuy nekk ca frontière ya fa noon ya di war a ñëwee ñu toog fa di jàng ah, ak yu mel na bërëb bu man di doon mu ne te lool li koy tegtal mooy xadiis bi ci tegu mooy bii ñu nekk ndax lool fa innahu mutlaq dafa joyu yatanaawalu jami'al mawaadi' dafay dugal mbooleem ndax dana rek laa yaqudu qawmun yadhkuruna allah du dëju ay nit yoo xam ne dañuy tudd yàlla kon loolu ñépp ko ci dugg voilà loolu la al imaamu al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala di wax kon mooy jàkka yi du foofu kese même bu dee ne dëgg la mooy néeg yi nga xam ne ñoo ëpp barke parce que euh, fàttalikul hadith bi newoon sa imam muslim bi ñu laajee yeneen saa salaam ana ban ayul biqa'i lan ci suuf yi pàkk yi ñoo gën a tedd fa yàlla moom la yàlla gën a bëgg boo ahabullah ilallah mu ne almasajid mu ne mooy jàkka yi waaw kon loolu euh, walillahi alhamdu wal minna mais ngëneel gi dina am feneen lii nii nag ñu ñëwaatee ak suñu lëkkaale ak suñu bunt bii nag walillahi alhamdu wal minna di wax ci fadlu hilaq dhikr mooy leer na laa yaqodu duñu dëju mukk gëneelu jataay yi nga xam dañ fay tudd yàlla yazkuruuna xam nga fa le ne na benn ci jàkkay yatluuna kitaaballaa wa yatadaarasuunahu fii nag mu ne yal yazkuruuna yam nga yazkuruuna loolu moo gën a e, joyu que jàngal Qur'an parce bu ngay jàngal Qur'an rek kon mooy jàngal Qur'an kese mais fii dala bëgg a wax ne mu indi beneen xadis boo xam day wax sikkar bu man di doon ci yi nga xam ne ay subhaanallah walhamdulillah comme nañ ko gisoon ne loolu noonu sunna la dajaloo di ko def ensemble loolu sunna la te xadiis bi ñu génnoon loolu la doon wax voilà loolu noonu mooy di wane kon génneel googu lan moo ci am mooy malaaka yi comme niñ gisoon mooy malaaka yi nga xam dañuy wër borom bi da leen a tàggat ngir ñuy mel ni ay radar lañ yor ay radar lañ bi euh, chercher bërëb yi nga xamante ne nii mooy bërëbu sikkar yi nga xamante ne nii mooy fi ñuy zikkare borom bi tabaaraka te bu ñu ko gisee lu ñuy def li ñuy ñëw tàllal seen laaf yi di wàcc yërmande daal di wàcc euh, ak sakina waxoon nañ la foofu que al imam al qadi Iyad mi firi woon euh, ne loolu mooy sakiina gi ak rahma benn la imam al euh, Nawawi ne loolu moom dëgëru voilà parce que atf li tax suñu borom ne sakina rahma ba pare ne sakina ñaar yu bokkuñu voilà rahma mooy yéen ma ne sakina mooy ak dal ba pare lépp solo nag ci yooyu yëpp mooy wa zakarahumullahu nañ la ko fii man inda borom bi tudd leen fa nekk na moom loolu moo gën a màgg yëpp waaw ndax borom bi tudd la mooy yow sa affaire yëpp baax na voilà fii man inda mooy e, ñane fa moom mooy almalawul a'la lay wax ña nga xamante ne ñooy almuqarrabuun malaaka yi nga xam ne ñooy ñi gën a jege boroom bi tabaraka wa taala nga xamante ne ñooy la haute assemblée e, bi nga xamante ne nii e, bu tedd boobee nga xam ne bii weesu doon nañ wax waaw ñuy wax ne euh, in zakarani fii mala in bi borom bi di wax bu ma tuddee ci mbooloo zakartu fii mala in xayri min naa ko tudd ci mbooloo moo xam ne moo gën moom bi ma tudd voilà bu boobaa euh, waxoon nañ foofu ne loolu euh, après nit ki da ngay gis <coughs> diggante est-ce que malaaka yeeg nit yi yu gën loolu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna kon hadis baa ngi noonu wallahu taala alam